Euh, moo tax beneen bi yonent bi saa saa na ñoom ñaar ñooy ànd ba ni nga xam ne la ñuy ñëwee ci xawd bi waaw waaw ñoom alquran moo boo leen gis dañuy nekk ñoo xam ne dañuy sopp alquran même bu dee ne borom bi am na ñoo xam ne seetaan na leen ci ñoom bàyyi leen noonu ñu xaw a nekk ci loo xam ne du lu jub da ngay gëm ne kii du faatoo noonu insha allahu taala borom bi li dina ko defal li nga xam ne moom la diggoon seen maam waxoon leen loolu la bë li leen mooy li yuzhiba ankum rijsa wa yutahhirakum tatheera mu laabal leen ak laab bu jéggi dayo ak laab bu jéggi dayoo moo tax boo ci gisee koo xam ne ci ñoom newul ci yoon yow nekk di ko rëbb déedéet yow jullit ci sa boppam amoo droit di ko rëbb rawatina njaboot yonent bay saa saa nga ko rëbb non waaye benn affaire am na le fait que mu bokk ci njaboot yonent bi saa saam di def lu dul noonu nag buum la yóbbu ngay def ci loolu de yonent bi saa saam sa Seydina Ali moo ko nettali ne yonent bi saa saam ku leen digal mooy yàlla ngeen bañ waaw bu leen jàpp ne diw barke ah shérif la walla moom sëb yonent bi saa leer na walla léegi moom même buy def loo xam dañoo xam ne lu xaraam la topp ko ci dañ koy laay biir xamal ko ne nii du lool te tamit attention bu dee def na loo xam ne pen da koo war a dal duñ ne njabootu yonent bi saa saa la kenn du ko teg ah non non non déggoo yonent bi saa saa mu wax wa aymullah keroog bi sayyidina Usaama bi <laughs> al mar'atul makhzumiyya gaa yi ne yii yonent bi saa saa de kuy tere ba du dagg loxoom laa xamul waaye lii du ñuy def. gaa yi ni yii kan moo ñemee dem di ko wax ak moom dara lu du Usaama <coughs> ñu dem wax ko Seydina Usaama yeneen tubaab yi saam keroog dafa mer mera mera mer ne li alagoon ñi nga xam ne ñu leen fi jiitu woon mooy boo xamante ne ab shérif la ku bokk ci high class bi ñu kawe ci waa askan wi ak dara kayo askan ñoo def lu leen daan daan yoon jaasi yoon war leen dal ñu bàyyi leen. bu dee ñoo xamante ni ñu suufale ñu gaaw di leen ko teg mu waat wa ay mun loo waat naa ci yàlla law anna fatimata binta muhammadin saraqat la qata'tu yadaha allah a'adaha allah minha borom bi musal na ko lool waaye yonent waaye saa saa maqaamu jàngale ak wan ne gis nga bu dee ne sama doom bi nga xam ne dama ne dog la ci man bu jëloon maay dagg loxoom wax ma keneen kon ngeen seet kon loolu la ñuy xam ne bul jàpp ne diw shérif la bu defee loo xam ne dañ ko war a teg daani sariya ñu ne ah, nañ ko nëpp nëppal déedéet bu boobaa yonent waaye saa saa dinañu mere yàlla dinañu mere waaw te nee na moom li ma la doon ci janaay bii weesu ñi nga xam ne fee dañuy toog bàyyi peuple bi di dee ci balu police yépp yooyu les bras cassés wu cassés wu nguur de lacrymogène yi ñu toog Paris wala New York di suivre ñu affaires yi en ligne ak en direct sur Facebook ak yooyu di di di di communiquer seeni seeni seeni kii ah seeni équipe ya nekk foofu la di di di yeew ak a xeex. xam nga wute na ñoom ñii wallahi les ñoo ñu roy dara ci yonent bi alayhi salaam amul dara lu takk ci moom ci jikko wala iyaazu billah waaw mu ngi nii de yonent bi alayhi salaam da <laughs> ne la fekk ci alquran la ñuy tënkook sunna yonent bi alayhi salaam jeex loolu nag du dàq léeg-léeg ñu gis ñoo xam ne dinañu jàdd waaye yow lu mu jàdd jàdd jàdd amal en tant que jullit boo xam ne sa xol laysa fi qalbika marad xamal ne suñu borom man de gëm naa ne aaya ba mu wax innama yuridu allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tathira borom bi dina ko repêcher même bu ne ci law faatoo la lool moom lu ma gëm la am tant que borom ku gëm waxu suñu borom ku gëm alhamdulilah waxu yonent bi salaam waaw loolu mooy fas ko su jullit waaw waaye waroon a tax ñuy mujaamalanteeg ah di raayalante gannaaw ci loo xam ne baaxul lu seen maam ci boppam xaraamal jottali ñu ko mu jóge ci boroomam ñuy ndax lan sirif la déedéet bu boobaa moom ci boppam dinañu mere yàlla mi ko jottali loon dinañu mere waaw moo tax loolu. dafa simple boo ko xamee sa loolu mooy li nga xam ne mooy aqidatu ahli sunnati wal jamaa nekkuñ ci ëppal waaye am na beneen partie bu ma fàtte woon bi ma naan ñii dañoo ëppal lool ñee am ñoo xam ne nag dañoo gàttañ la waaw ñoo jàpp nañ ne wax ci ngëneelu ahlu bayt non loolu moom non loolu duñu ko def du tout bal biir ñaawe jëme ci ñoom ñooñu tamit bokk nañ ci ñi yées waaw am nawaasib nga xam ne dugg Seydina Ali ibn Abi Talib waaw <laughs> ak njabootam ak yooyu moo tax kii laa kii nu mu tudd <laughs> zahabi <laughs> rahimahullah ah eh, kii ah kanati waay ci ruwaat yi na Abu Sa'id jëlee na ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu waaye oh wal iyaadu billah jëlee na ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mais <laughs> lim jëlee ci moom bariwul ba pare di jëlee ci ab da'if ba pare bu ñu waxee mu koy jàkkantale Abu Sa'id quoi naan Abu Sa'id ba gaa yi bàyyi ay ay ay kiiwam ay ay ay xadiisam al-Kalbi moo teema wax ay turam al-Kalbi al-Kalbi al léegi bon alkalbi la alkalbi la ci boppam xam nga alkalbi eh, ci matruki la bokk xam nga ci matruki la bokk mais la moom la moom la alkalbi alkalbi la non sawaay eh, non moom la moom la alkalbi fekk eh, Euh, mu ne kii da koo jàpp alxajaaj <laughs> après euh, euh, di ko ko duma ko wax di ko wax ngir mu ŋàññ Seydina Ali waaw léegi mu bañ ko wax <laughs> ba pare mu bañ ne dara la ko dul def léegi kii Seydina kii ne euh, euh, al-Hafiz euh, Ibn Kathir non az-Zahabi <laughs> ne ne ne ne ne mu bañ waaw rahimallahu anil kalbi amoon na ak ak ak schisme nag am na ci moom waaye <laughs> rahimallahu yal na ko borom bi yërëm même bu dee ne ak schiis ak ak am na wala ana la la la laa la laa déedéet waxuma yàlla bu yàlla ñaan gi ñaanalu ma ko kii ah kii nu mu tudd alxajaaj non pas alxajaaj ah alkalbi ci boppam <laughs> waaw même bu dee am na leen nu siis mu ne ci moom sa waay ñu naan ko ay kii wa waxal ci Seydina Ali lu metti mu bañ lu won mu mu ne yal na ko yàlla yërëm waaye mukku ci ki nga xamante ne mooy alkalbi menn mi moo kii bokk euh, euh, alxajaaj mi moom mi nga xamante ne moo ko doon def loolee moo ko doon def loo loolee waaw <laughs> <laughs> waaw mu ngi noonu kon euh, mu ne kon kon loolu bu roon la que par exemple ñi nga xam ne ñoom nañu jàpp seen affaire di di di di di di wax lu ñaaw Seydina Ali ibn Abi Talib eh, radiyallahu taala anhu ñooñu tamit kenn ginu leen yées voilà ñooñu kenn ginu leen yées bon eh, dama jàpp ne alkalbi la parce que xaw affaire lu ma teewlootul exact mais dama jàpp ne moom la mais amaana du mooma ah. amaana après bon fii ak jotaay bii ñëw insha allah eh, dinaa ko dinaa ko dinaa ko dinaa ko vérifier waat voilà waaw <laughs> ah. waaw <laughs> ah. kon <laughs> ngir war la ñooñu ëppal lañ yow ku mel ni koo xam ne hubbuhu min al iman sayyidina Ali Abi Talib nga koy ŋaññ ñooñu ñooy ña nga xam ne beneen côté bi ñoom lañ nekk waaw ñoom ñépp a yées nag waaw ñoom ñépp yées waaw léegi nag ñi nga xamante ne am na ci siif yi loo xamante ne dañoo modéré loolu tamit ngay gise ci nawaasi bi ñoo xam ne ñoom tam modéré nañu mooy du ñu àgg ci gaañu Seydina Ali radiyallahu anhu mais xawuñu koo kii mais loolu lépp sax baaxul li nga xam ne mooy li baax mooy li ñu yonent bi alayhi salaam digal ñu def sopp ñépp sopp li nga xam ne mooy saxaabaa ñoom a ashaabi ashaabi waaw mooy tala ko leen sama saxaaba yi waaw wallahi law anna ahadakum anfaqa mil'a uhudin ma balagha mudda ahadihim wala nasifa waaw mu ne maa ngi leen di moytu ndokkuloo sama saxaaba yi comme ni mu waxee uzakkirukumullah fi ahli bayti mu ne maa ngi leen di moytu ndokkuloo sama saxaaba yi waaw gis nga bu kenn ci yéen dépensé woon lu toll ni Uhud ci li nga xamante ne zahaban kooku du tax nga jege li nga xamante ne mooy mudd kenn ci ñoom wala masifa yàlla tere muy mu wàcceewu li nga xamante ne nii moom la sama saxaaba yi def sarax moo dajale woon lu toll ni Uhud ci or sax dajoo mudd kenn ci ñoom même xaaju mudd ba waaw kon loolu mooy alwasatiya sopp ci ñi képp ku baax rawatina ñi nga xam ne dañ ñoo ci nañ soññaloo muy waa kër yonent bi alayhi salaam saxaabaay yonent bi alayhi salaam nga xam ne lépp ñoo ñoo tasaare aw njàngaleen ñoo ko jàppale waaw ñoom awo wa waaw jaahadu ma xare moom def lu ne li ñu war mooy yëkkati leen fonk leen ngir yonent bi alayhi salaam ngir borom bi tabaaraka wa taala kon waalul bayti seen dayo dafa rëy waaw dafa rëy lool moo tax yonent bi alayhi te discours bi bi mu jógee xajjatul wadaa woon te daa am lu ko war a parce que Seydina Ali ibn Abi yonent bi alayhi salaam da Yaman loolu dama ko naroon a fàtte affaire boobu mu dem yaman di dajale zakat yeeg yooyu ngir jiite ñooñu tamit mais ba mu demee na mu doon doxale ñenn ñi ànduñu ci woon ñëw di ko egg yonent bi saa saam di war ci li muy def yonent bi saa saam nag moo tax moom aj ji noonu ba muy ñëw yaman la jóge fekk ci yonent saa saam màkk bi ñuy ñibbi nag ba ñëw ci xum yonent bi saa saam nag leeral leen loolu que moom moo amoon dëgg waaw da tamit waa njabootam mu fonk loo leen jàpp loo leen ci kon nag mu ngi noonu ci bi mu jógee xajjatul wadaa xajjatul islaam xajjatul balaa xajjatul kamaal wa tamaam di xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam bi mu agsee ci bërëb bii ci la defee xutba bi ci Ghadir Xummaan yudaa Xumma kon mu ngi noonu léegi kon. ngir wone rijaayamu boole ko lëkkale ko téere yàlla bi kooku seen gëneel rëy na waaw bi du lëkkaale téereem bi ñoo xam ne ay caaxaankat lañ yeneen ma ay saasaan du tëkk du lëkkale téere bi yàlla bi ñoo xamante ne nii du ay ay ay como lañu du ñu dara amuñu benn dayo fa borom bi yàlla ah, ah, déedéet mukk soo ko yeneen ma ay saasaan xamal nañu ne ñoom tamit xamal na leen que ne mbir mi nekkul ne ci man rek nga bokk waaw léegi boo ci bokkee rek doy na moo taxoon mu ne képp koo xamante ne nii moo taxoon mu ne leen am ngeen ak <laughs> inna ala bani fulan <laughs> laysu bi awliya yi <laughs> innama waliyallah ba pare ne sauf que ñoom am nañu ak mbokkoo woo xam ne de dinaa ko jokk na mu ware waaw mooy bokk ci man rek loolu rek doyul nee na nga nekk ci li ma ne woon moo taxoon mu ne woon ku jëf gaawawul ci lu baax ngërëmu yàlla xal askan képp képp képp nga baayow ju loolu kii yóbbu waaw ñii nag borom bi moo leen garanti lool innama lim namm yuridullah lim bëgg ci leen mooy li yuzhiba ankum rijsa mu soreel leen li nga xamante ne nii mooy taq-taq yi biir yeeg biti ahlal bayt waaw moo tax it ku ci ne wax naa la gëma fasal ne même bu dee gis naa ko muy dunda nii insha allahu taala wa'du rabbina mooy ne moom du faatu ni même bu dee ci kaw lalam borom bi dina ko setal waaw lool kon nag seen ngëneel rëy na kon nag nañ leen jàpp de waaw gis ñii mu ñii mu leen di mbubboo woo ci siit kàccoor yooyu di wax lu garaaw bu mu tax nga ne damay répliquer déedéet répliquer looy répliquer looy répliquer yow lan nga yor lu sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam alquran loolu dalaa doy nekki waaw yokk leen yëkkati leen waroo am benn gene di wax ci ñeneen wax ahlul bayt boo ko amee mooy seetal sa xol inna fi qalbika marad ci sa biir xol am nag feebar bu dee am nga gene ci wax ngëneel yi leen borom bi def ak lim leen yëkkati ba looloo tax bu ko defee nag bu dee gaa yi dañoo bari mel noonu ñuy moytu affaire yooyu siit yi nag di ko kawti kawtee di gëmloo ñi nga xam ne xamuñu dara ak population yi gën a walla gis nga ñoom ñoom bëggu njaboot yeneen tubaab yi saa saa ñun ñoo leen waaw mu leen leen may loolu nag waaw mooy njàngalem yonent bi alayhi salaam lépp lañuy ñuy jël waaw dinañ leen fonk billahi ahlu bayti rasulillah fii qulubina insha allahu taala teyal nañ ci borom bi faat amin léegi kon ñu ñëw nag ci xadiis bi mujj mooy xadiisu léegi kantaa yeneen njàngat yi ñi ni ñu ñëwee ah ak yi ñëw ne walla yow Zayd de jox nañu la oh, yiw gu rëy mooy ñoom loolu la ngay li ngay ñëwee nit mooy diine gum nekk mbaax gum yore xam-xam bu mu am ngay ñee ah, ay waaye ak a neexoon ma amoon lii ba doxawoon nii wala alal ju muy def ci yoonu yàlla comme ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne amul ñeewaate lu dul ci lii laa xasada mooy ñeewaate waaw koo xam ne borom da jox xam-xam nga ah borom man de bu bu ma joxoon lu mel nii may def ni moom wala ku mu jox alal bu koy def ci yoonu yàlla nga ne ay ma amoon ba def ni moom ñooñoo jarañee mooy comme ñii nga xam ne li ñu dajeel ki ñu dajeel ku dajewul ak moom gën nañ la ba faw waaw ndax yow ra'ayta rasulallah yow gis nga yonente mi alei sami'ta hadithahu ra'ayta rasulallah dégg nga ko ah moo tax moom la ko ne xayran kathiran du ay action yu bari ay alal yu bari ay oto yu bari ay kii yu bari yuñ dajale ay soxla yu bari yow soxla si soxla boroom kër gu baax yooyu ni kese déedéet na ngaa dajeeg ba ay saasam gis nga ko dégg nga am xareek moom jël ci gannaaw ay wéy ma waxati ko yaa Zayd laqad laqita xayran kasiira borom ñun ñu yiw ñu nag lii la ñoom lii la ñuy détecté yiw la ñuy fu ñu mën nekk mooy seen acier ñoom. ay acier lañu fu ñu romb rek weñ gi mooy yiw gi da koy xëcc ema la waaw ñoom loolu la mais ay matériel amal lu la neex boo baaxul wuñu la nekkal doomu ku la neex bu la alquran ak sunna ñorul faalewuñu la dinañ la fonk ndax lañ la doon wax képp ku takk ku ñu bu baax nga fonk ko ndax loolu waaye nag doo ko réeral doo ko sànk te doo ko tardeel voilà kon nag lii la nga tamit gis ne ñii ñëw wax loolu Seydina Zayd ibn Arqam neew leen tuuka di tagg nit ci kanam yeneen tubaab yi sax sax daa teeloon tagg nit loolu ça dépend te yàgg nañ ko fee gis waaw bu reene du fitna ci koy wax kiñ koy wax ak ka koy wax du ko jural fitna loolu dara ne wut yeneen tubaab yi saa nee na keroog bi mu ubbee Xaybar laa adri bi ayyihima koo xam ne ci waa ahlu bayt bii la bokk laa adri bi ayyihima ana afrah bi fathi Xaybar am bi qudumi Jaafar Allah loolu du tagg naa Jaafar bi ñëw yeneen tubaab yi sax sax gis ko keroog bi ñu ubbee Xaybar ci juróom-ñaareelu at bi ginnaaw gàddaa ñu kontaan ne laa at man de xaw ma est ci ñaar yii ban ci war a dëkk ubbi gi ñu ubbi Xaybar wala sama mbokk mii di Jaafar jege ñëw jóg mooy fekk daal indiwul fitna ca ka ak ka nga xam ne moo koy tagg ak ña ko fekke ah, loolu du loo xam ne lu ñu xaraamal la wallahu ta'ala a'lam moo tax ñii bi ñu waxee lool Seydina Zayd ibn Arqam taalibe yonent bi alayhi salaam du gis ñoo xam ñu ngi def lu yeneen bi alayhi salaam tere mu naan mu bàyyi leen kon na leen déedéet bu leen wax loolu tey loolu déedéet waaye waxu ko <coughs> voilà ba pare yow itam taalib boo ñëwee sëriñ bi bu ko teg loo xam ne bu la nee man lii laa man waaw bëgg nga waxtaan la ci domaine sàngam mais nee la man domaine bii laa man ah, man nag ah siira moom manoo boo ma laajee xadiis nag man naa laa tontu yow bu ko jéem laaj affaire dara li muy wax moom dane man de damaa mage te jamono jama dajeeg yonente bale saa saam ak léegi yàgg na te am na lu ma fàtte ci li ma jàppoon kon nag bu leen ma teg lu ma àttanul lu ma leen wax jël lu ma leen waxul baleen ma bu leen ma ci sono loolu it ngeen respecté loolu waaw loolu dafa am solo amul na man daal am naa sama bëgg-bëgg lii laa bëgg laaj ay woo nañ ko koy bomb déedéet ah non ay woo daa war a mën a tontu lépp déet sa nit la tamit nee na la manul boo xamee yow itam même bu la ko waxul nga xam ne sëriñ bi moom lii la gën a mane sëriñ bee lee la gën a mane mais man na lii mais dese na ci am na dese na cee géeju yow ngay laaj yoo xam ne yu xóot la ci lool fexeel bañ ko koo sonale voilà loolu taalibe bi moo war a xool yooyu voilà te tamit le fait sëriñ bi di wax nga koy laajaat loolu nekk lu ñàkk taalibe moo tax Xuseyn bi euh, yenn yi nga xam ne daa lënt ci moom mu laaj ko ne ko est-ce que son soxnaan ci waa këram lañ mu leeral ko tamit <clears throat> waaw ak bi mu ko ne waa këram mu ne ko kon ñoom ñooy ñan ñu xaraamal sarax mu ne ko mais ñooy ñan zakat mooy la mu ne kon ñoom ñooy ñan mu leeral leen voilà moo tax yooyu dafa am solo quoi yooyu dafa am solo lool bañ a nekk loo xam ne lu ñuy kii la yooyu eh, mën nañ ko jàngee ci li nga xamante booy hadith bi kon nag ñu ñu jàll <clears throat> muy xadis mujj muy xadis ko numéro trois cent quarante sept am na xadis buñ jàlloon boobu de dañoo pare ma gis ci njàngat yu bari yoo xam ne dara lañ ci def mais bon daa dañoo pakate mooy mooy dernier xadis euh, buntu bee ñu génn am nañu dajale xadis yooyu bu Sayyidatu Aisha bi <laughs> waaw boo war a moom surtout ngëneelu sayyidatu Xadiija yi waxuñ ci waaw te ne que euh, yonent bi saa saa mi ba mu déggee yooyu yëpp mooy xadiis boobu day wane ngëneelu sayyidatu Xadiija loolu moom waxuñu ci benn bu yëpp wuñ ci sax yéeg dañoo bëggoon dañoo yàkkamti woon bëggoon mu <laughs> gën a teel <laughs> mu ngi noonu kon daal mu ngi noonu léegi nag kon nañ jàll na ah. mu ne <coughs> wa an ibni umar radiyallahu anhuma an abi bakrin as-siddiq radiyallahu anhu mawqufan alayhi annahu qala urqubu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fi ahli baytihi rawahu al-bukhari rahimahullah ma'na urqubu raa'uuhu wahtarimuuhu wa akrimuuhu wallaahu a'lam <coughs> kon hadith bi mooy bi tëj buntu bi voilà kon al imaamu bi nga xamante ne ni mooy al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala moo indil fi hadith bi nga xam ne mooy bi mujj mu ne wa an ibni Umar bi mu ngi koy jëlee ci doomi Umar ji di Seydina wa Mawlaana Abdallah ibnu umara radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne an abi bakr muy jële seydna abu bakr xalifatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam mu ne mawquufan loo xam ne nag ci moom mawquufan alayhi mooy seydna abu bakr moo ko wax ci moom la es <coughs> mu ne xadiis mawquuf mooy boo xam ne saxaaba bi la yem xadiis marfuu wala rafaahu buñ ne Seydina Abu Bakar de wala Seydina Abu Hurayra nett na xadiis rafaahu mooy yëgati na ko mooy dane dafa dem ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kon nag mu ne yonent bi alayhi salaam Seydina Abu Bakar xadiis boo xam ne ci moom la yem lii la wax mu ne dane moom Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne urqubu muhammadan imaamu Nawawi mu ne ñu urqubu nag kaay ma wax la lay teg urqubuhu mu ne ra'uhu dee leen ko sàmm di bàyyi xel yonent bi alayhi salaam waxtarimuhu dee leen ko ormal wa akrimuhu dee leen ko teral jaare ko ci njabootam ji waaw bépp teraanga boo newoon ah yonent ba lay saa de bu fi newoon ma defal ko ko njabootam ne fi defoo ko mooy li ngay wax xam nga ne wute nag yi am waaw kon nag dee leen sàmm yonent ba lay saa ci diggal yi mu leen diggal envers njabootam yi leen dénk dee leen leen teral di leen màggal di leen ormaal ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waaw mu ne kon urqubu kon loolu la Seydina Abu Bakar wax day leen seet yonent bi alay salaam di wormaal yonent bi alay salaam di ko màggal fii ahli bayti di ko jaare ci njabootam waa këram ndax teral njabootu nit ki mooy teral nga waaye ihaana mooy doyadal njabootu nit ki mooy doyadal nga ko waaw léegi mu ne xadiis bi wallahu a'lam mu ne rawaahu al-Buxaari al-imaamu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala moom moo ko solo imaamu al-Buxaari ci ñaari bërëb la ko def andi na ko ci kitaabu fadaa'il ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam baabu manaaqibi qaraabati rasuulillah waaw andi na ko foofu andi na ko feneen léegi nañu wax ñaari mu ne kon gëneelu saxaaba yonent bi alayhi salaam gëneelu jaloorey jege ñaale yonent bi saa saa mu ne ma axbarani imaam al-Buxaari Abdullah ibn Abdil Wahhab mu nekk ma nettali mooy <coughs> axbarani man la xabaare man donc Abdullah ibn Abdil Wahhab <coughs> muy Abdullah ibn Abdil Wahhab Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Xaalid <coughs> mu nekk ñu nettali mooy Xaalid de Xaalid ibn al-Haarith mooy Xaalid ibn al-Haaris ibn Ubayd ibn Sulaymaan ibn Ubayd ibn Sufyaan ibn Mas'uud al-Hujaymi <coughs> Abu Usmaan al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Shu'ba muy amiirul mu'miniin ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistaam al-Waasiti al-Basri rahimahullah Waaqid moo ko jëlee ci Waaqid ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattaab al-Adawi Ah, al-Umari al-Qurashi al-Madani rahimahullahu ta'ala qala sami'tu abi Waaqid mu ne dégg naa sama baay di baayam muy Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar muy Muhammad ibn Zayd ah, Waaqid Seydina Umar ñoo ko nettali an ibn Umar <coughs> mooy mu jël ko ci maamam mooy Muhammad Zayd mooy baayam Zayd di doomi Abdullah ibn Umar Muhammad nag jële ko ci maamam di Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab an Abi Bakr moom muy jële Seydina Abu Bakr radiyallahu anhum annahu qaala urqubu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fi ahli baytihi feneen bi mu ko indi mooy kitaabu fadaa'il ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam baabu manaaqibu mana wala baabun manaaqibul Hasan wal Husayn mu ne haddathanii nettali na ma Yahya ibn Ma'in wa sadaqa imaamul Buxaari mu ne ki ma nettali mooy Yahya ibn Ma'in imaamu jarh wa ta'diil Yahya ibn Ma'in ibn Awn ibn Ziyaad ibn Bistaam ibn Abdirrahmaan rahimahullahu ta'aala Baghdaadi rahimahullah Abu Zakariya maa na ko wa sadaqa xarit Imaam Ahmad ak ga ñooñu ñoom ñoom la ngal de ponkal yaa ngi nii di jàll de wa sadaqa sadaqatu Ibnul Fadl Abul Fadl al-Marwazi rahimahullahu ta'ala qaala ñoom ñaar ñu ne axbaranaa Muhammad ibn Ja'far de Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mooy Eh, Muhammad ibn Ja'far mooy Ghundar rahimahullahu ta'ala an Shu'ba mu jëlee ko ci baay jiit leen bi tax moo dencoon ndeyam ginnaaw gi mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj amirul mu'minin min gisang an Waqid ibn Muhammad mu jëlee Waqid ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdullah ibn Umar an abi mu jëlee ko ci baay bi Muhammad ibn Zayd ibn Abdullah ibn Umar an ibn Umar mu jëlee ko ci baayam ci Abdullah <coughs> eh, eh, mooy Muhammad jëlee ko ci maamam Abdallah ibn Umar ndax moo jur baayam di Zayd radiyallahu anhu qaala Abu Bakr radiyallahu anhu urqubu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bi ali bayde kon mu ngi noonu lii la Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu wax mooy di tegtal li Yonent bi alayhi salaatu salaam wax uzakkirukumullah mooy Seydina Abu Bakr doon xutba nit ñi nit ñi tamit la doon waxal di leen dénk ne leen dee leen toppatoo di sàmm hein yonent bay saa salaam ndénkaaneen gi mu def ci njabootam mu leen leen lor bu leen ñaawi jëme ci ñoom léegi nan ngay taxawe yow na nawaasib bi <laughs> bii bi nga doon ne yow da ngaa gërëm Seydina Abu Bakar Seydina Omar moo tax ngay dal ci Seydina Ali hein tuut ko way yaa mën a wax mu amul <laughs> waaw yow yaa mën a wax lu amul yaa siit bi taxaw fee di saaga ñaar ñi yéene yépp waxu ngeen dëgg yéen ñëpp ay expliquer kat ngeen te ñu yées ngeen waaw waaw Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu wax nit ñi urqubu Muhammada waaw dee leen ah wattu ndénkaane Seydina Muhammad waaye Seydina Muhammad alayhi salaam orma gi ngeen ko amal na jaar gisatu ngeen ko nii na jaar ci njabootam ak ndénkaane gi defoon ci njabootam dee leen ko respecté di leen leen wet di leen leen teral di leen màngal te leen leen lor waaw loolu laa leen di wax man a siddiq kon nag ñoo ñooñu seen gëneel rëy na diggante beeg ak li nga xam ne bunt bi premier des saxaaba jaar fi nga xam ne noonu man la mën a jaar lu fi yonent bi alayhi salaam wax moo tax ma ne la képp bu ko la gëmloo ne siit yi ñoom ñoo gëm yonent bi ñoo bëgg njaboot yonent bi alayhi salaam ñu déedéet ah waaw lu sunna déedéet hada